alcheikhu ahmadulxadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani summa salaatu maca salaami yatbacu cala alladi fiinaa gadan yushaffacu man bifadaa'ili lhudaa taxallaa wa can radaa'ili radaa taxallaa kon sëñ bi radiyallahu anhu muy continuer mu ne summa ginnaaw gi mu ngi julli assalaatu yal na julli maa salaamin ànd akuk sëlmal yatba'u yal nay topp foo lu lu ma lu saa su ne rek ala alladi yal nay topp di nekk ca kaw ka nga xamante ne alladi ki nga xam ne fii naa ñun ci ñun ëllëg ñun jaam ñi xadan ak ñi nangu woon a nekk ay jullit waaye jaam yépp sax xadan ëllëg muy yowmal qiyaam yushafa'u moom la ñuy ñaan mu daal lu ñuy ramb waaw lii mu ngi junj xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy wax mooy ràmb gu mag gi nga xam ne jaam ñi taxawaay ba day metti lool yowmal qiyaam mbir mi metti lool yàlla du àtte kenn waaw nit ñi taxaw jant bi ñu xëcc ko mu jege leen ñii nga gis ñoom daanaka seenu ñaq seenu ñaq ci lañu la ñenn ñi àgg na seen óom yi ñenn ñi seen baat yi ñenn ñi seen biir yi ñenn yi daleen dencee la ñu mujj ne nañ uti ndimbal ñu daal di dem ci maam Seydina Adam ñu ne fu ñu jëm ñu ne moom la njëkk a bind moom la boroom bi njëkk a bind nañ dem ngir mu dem ñaan borom bi mu mu daal di ñu yàtt mu dem ci gàttal Seydina Adam alayhi salaam ne manu ko nañ leen leen ci Seydina Ibrahim ñu mu dem ñu dem ci Seydina Ibrahim nit ñi demati def mbooloo dawati ndax tiit dem ci Seydina Ibrahim alayhi salaam ci gàttal moom it mu ne manu ko dem leen ci Seydina Muusa ñu dem ci Seydina Muusa alayhi salaam radiyallahu alayhi salaam mu ne moom it manu ko dem leen ci Seydina Isa ñu dem ci Seydina Isa mu ne loolu du sama affaire dem leen ci Ahmad muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi ñu demee ci moom moom moo dem sujóot ci kanamu boroomam waaw toroxlu ñaan boroom bi na ko jarul nga fii amul kii jógal nga ñaan nga ñu may la nga rammu nit ñi ñu rammu la ñu ram ñu may la la ngay rammu loolu lay wax nii ne xadan kon boobu ñépp la ndax jaam ñépp la moom bu waxul woon bu demul woon def loolu suñu borom yenkiwal ko fa ay façon sant yàlla moom yonent bi alayhi salaatu salaam yoo xam ne jamono ji mu koy wax nee na xamaguma woon yàlla du àtte mbindeef foofu la leen di bàyyi tàngoor weeg mettit waaye moom nag yàlla na julli ak sëlmal di topp ci kaw ki nga xam ne ëllëg muy yowmal qiyaam yu shaffa'u moom lañuy ñuy dam ci moom di ñaan ngir mu ràmm ñu fa kanamu boroomam moom alayhi wassalaam mu ne man bu ngeen xamul ki may wax ba léegi mooy ki nga xamante ne nii bi fadaa'ilil huda tahalla ci ngëneel taar ngëneelu njub lépp njub ah tahalla moom la ràngoo waaw lëg njub lépp fu nit mën a gindee yay tax nga mën a gindeeku ak yay jóge ci njub loolu lépp la yonent ma lay sa sa mooy ki ko ràngoo waaye wa an rada ili rada taxallaa mooy ki nga xam ne nag dafa simmeeku ba set tamasu koo sol ci nga xam ne ñooy takk-takk yi tilim tilimu toskare tilim tilimu toroxtaange mooy bakkaar yeeg bokkaale yàlla ak yooyu yëpp da set wecc waaw mu ne kooku lay wax mel ni ba léegi ñu ne ko waa dem mel ni ba léegi xamaguñ ki ngay wax mel ni de mu ne muhammadil kaashifi an al ghumma wa alihi ne bu ngeen xamul kooku mooy muhammadin kaay jox leen turam kooku mooy sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam al mi nga xam ne mooy wuññi an naa wëllif ñu ñun jaam ñi al ghumma yi bépp njàqare bu ma mën am man ahmadul xadim radiyallahu anhu ak jaam ñi jullit ñi buñ bëggee moo ci kan la ñëw ci seydina muhammad alayhi salatu wassalaam wa alihi maa ngi ñaan borom bi ci julli googu sëlmal yal na ko boole ay ñoñam wa sahbihi ak saxaabaam ya radiyallahu anhum ajma'in wal umma waaye xeetam li moom alayhi salatu mu ne maa xaaza man yukaabidu shaytaana wa nafsahu ma ne ak sëlmal jooju di nekk ci suñu sang boobu fekk nekk ci moom di ko topp fekk am na kuy am maa xaaza am na koo xam ne dina jote man ka nga xam ne yukaabidu shaytaana mooy fexe di xeex ak iblis waaw di xeex ak alwaswaasul xannaas di xeex ak jax-jaxali iblis ak iblis ci boppam ka nga xam ne mooy xeex ak moom waaye wa nafsahu di xeex ak bakkanam ma'al hawa di xeex ak bak ak li nga xamante ne bakkanam ak ay banneexam bànneexam jinaana fekk am na kii xeex ak iblis ak bakkanam ak bànneexam fekk mu ngi am aljana te yaa ko ko ciy dig yal na julli jooju ak sëlmal jooju di del di di di des di ànd ak suñu sang boobu alayhi salaatu wassalaam mu ne wana la man yutahhirul jinaana minal uyubi nuura warridwaana mu ne wanaa la julli jooju sëlmal jooju yal nay sax fekk tamit wanaa la dina jote fekk mu ngi jote man ka nga xamante ne ni yutahhirul jinaana day fóot di seetal xolam aljanaana walla aljanaana walla wanaa la man yutahhirul janaana ndax aljanaanu aljinaanu mooy aljana aljanaanu mooy xol walla <laughs> wanaa la te mu jote man ka nga xam ne yutahhiru mu ngay fóot tey laabal aljanaana xolam minal uyubi ci li nga xam ne mooy ayib yi fekk képp kuy koo xam ne mu ngi fóot xolam bi fexe di ko sellal mu sori ayib yi fekk kooku mu ngi am an nuura sa leer gi nga ko ci dig ci kay def loolu yow borom bi azza wa jalla war ridwaana ak ngërëm nga nga dig ku mel noonu le di fexe di set comme ni nga ko waxool yonent bi alayhi salaatu moom bokku na ci yi mu ko njëkk ko wax wa siyaabaka fa tahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir ci suuratul muddassir waaw waaw sa yére fa tahhir nanga ko laabal waaye sa yérey biir muy sa xol fa tahir na nga ko leer na nga laabal war rujza fahjur lépp loo xamante ni bokkaale la xërëm yi la lu lay jëme ci alkade fahjur na ko gàddaay mu ne fekk kiy def loolu di setal boppam yaa ngi koy dig muy am li nga xam ne ak leer gooy sotti ci xolam boo bële ak ngërëmam yàlla na foog looloo ngi am ne julli joojoog sëlmal ji di ànd ak suñu sang boo bële alayhi salaatu mu ne wadaama man lam yaltafit lil xalqi yaxwi lwusula lil ilahi lxaqi mu ne wadaama ta muy muy sax fekk mu ngi sax rekk man lam yaltafit waa ji nga xamante ne nii moom du du gestu lil xalqi jaam koo xam ne moom ay mbiram fekk ki nga xam ne yàlla mooy mbiram ndax nit ñi kontaan nañu ak kontaanuñu fekk borom bee kontaan moom xoolu ci loolu li ko amal njariñ mooy ndax boroom bi kontaan na fekk nag kooku nga xam ne moom day sax du gestu nit ñi li muy def du ci xool naan bon nan lañ may gisee fàtte boromam déedéet waaw baax na di def loo xam ne lu baax la lu la yàlla sant di ci sóoraale nit ñi ngir ñu mën laa roy def lu baax loolu it lu baax la mais waxul lool ñi nga xam ne dañuy bañ a def lu baax wala di def lu baax ndax nit ñi wala di bàyyi def lu baax wala di bàyyi lu bon ndax nit ñi ñu mel noonoo baaxul. moo tax mu ne tax mu ngi fa fekk mu ngi sax ki nga xam ne moom du geesu jaam ñe te kooku xolam parce que yàlla mooy xiblaam moom kese la jublu fekk kooku moom yax wii mu ngay amee al wusula di di di jote di daje di di agsi ci yow li lil ilaahil xaqi waaw di borom bi di ko may muy agsi ci moom ci ngërëmam ci ay leeram ci borom bi nga xam ne mooy ci borom bi nga xam ne mooy kenn ku ñu war a jaamu alxaq ki nga xam ne mooy dëgg lii la sëñ bi wax léegi nag ginnaaw lii nag radiyallahu anhu ci lay dugg nag ci mbir mi nag di leeral par ndànk jëm ci wàllu tawxid loolu lañuy gis insha allah ci jataay bii di ñëw ginnaaw bi mu paree kon ci présenter kan moo bind téere bi moom muy boppam ak julli ci bi aleyhi salaatu wassalaam ak ni mu ko leerale walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in